di dellu siwaar ci sunu waxtaanu fajar ci téere bi ñu bokk muy fi sunani wal aadaab wal maghazi li abi muhammad abdillah ibni abi zaydin alqayrawaani almaliki rahimahullah ñaan sunu borom tabaaraka wa taala mu wërsëgal ak sellal sunuy pas-pas ak sunuy wax ak tey jii ñi ngi tollu ci ñaar fukkeelu jotaay ak juróom benn di leeral rek reegal yi nga xam ne euh, dafa doon loo xam ne dañ ko teg pour mën a dégg melakaani suñu boroom jalla wa ala ñu tolloon ci maanaam li nga xam ne moo di xaaji melakaani suñu boroom bi toll ci melakaanu ay jëfam melakaani jëm moom jeexal nañu ko doon tudd démb di ci tudd li nga xam ne mooy wàcc ki nga xam ne borom bi jalla wa ala du koy wàcc muy wàcc goo xam ne dafa yelloo ak màggaayam jalla wa ala waaye bokk na ci melakaanam yooyu mooy lu aju ci wàllu reetaan suñ borom jalla wa ala dafay reetaan waaye nag comme niñ ko waxee rek laysa kamithlihi shay'un wa huwa as-sami'u al-basir borom bi jalla wa ala amul lenn lu mën a mel ni moom amul lenn loo xam ne lu mën a mel ni moom la euh, moo tax ak reetaanam bokkut ak reetaanu mindeef kon loolu lu jar a bàyyi xel ñenn ñu di ko fiyee li nga xam ne moo di kontaan waaye jëmmi kontaan ci boppam yàlla da ko melal boppam comme ni melalee li nga xam ne moo di reetaan kon yàlla day kontaan day bég la chak waaye niki noonu itam dafay reetaan saxaaba yi laaj na yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ne ko ndax yàlla day ree ne waaw waaw ne ko kon buur bu boo xam ne day reetaan day ñun du ñàkk ci moom aw yiw duñ ñu xañ aw yiw li fekk sunu borom mi ngi reetaan kon aw yiw moom duñ ko ñàkk kon loolu dalay jàngal melaw wi sax goo xam ne sax na ci ko na ko ci suñ borom jalla wa ala eh, kon yàlla dafa bokk ci ay melakaana mi nga xam ne ci jëfam la aju moo di ree gi eh, bokk ci melakaan yooyu nga xam ne xëy na ay coow bari ma ci lool ñaari melokaan la sax mooy lu aju ci wàllu wax melakaanu wax ak melakaanu li nga xam ne moo di jëf moo di yemoo gim yemoo ci kaw arash wax mu allif bi indi na ko ak yeneen i melakaan sax moo tax mesa caaba ja xuutal buñ demee ba ak ca dana gën a leer masalatul kalaam fi ma yataallaqu bi sifaatillahi azza wa jalla ni ko cheikhul islam ibn Taymiyya waxee rek masalatul kalaam xayaratil anaam masala bi aji ci wàllu wax di ko askan la suñu borom jalla loolu dafa loo xam ne gëlëmal na mi ndeefi waaye lu sax la nag kon dañuy ñëw ci yenn ci ay melakaan yoo xam ne yu sax la ci moom itam mooy melakaan li nga xam ne moo di yamoo gi ci kaw arash loolu ci melakaanu jëfam la ay yataallaqu tataallaqu bi mashiatihi fallahu azza wa jalla ittasafa biha ida shaa xaytu shaa shaa yàllaa ko melkaano ba ko soobe ah ko soobe ak nu mu ko soobe yàlla dafa yemoo ci kaw arash loolu nag dafa sax ci alquran sax ci sunna yonent bi sallallahu alayhi wa alihi wa sahbihi wa sallam muy loo xam ne kenn mënu ko weddi loolu dalay jàngale bu waxuma nag kawe gi yàlla waaye yemoo ci kaw arash laa wax waaye kawe gi moom kooku melakaanu jëmm la suñu borom jalla waala musta dañ di kawe di ku kawe comme niñ ko jànge woon ci jotaay di jàll suñu borom jalla waala musta dañ di du doon koo xam ne ko kawe la kawe ci jëmm parce que dafa am ñoo xam ne dañoo jàpp ne suñu borom jalla waala mi ngi fépp wala moom musiba la jaaduwut kenn di ko njortu ci suñu borom waxuma la nga di ko askanale yàlla mi ngi fépp wal iyaazu billah ba ci toilette yeeg wala iyaatu billah fonce yeeg yooyu yëpp yàllaa ngi fi nasalullah salaamata wal aafiya loolu war koo wax ngi fépp ba bu nit ñi dox mu ànd ak ñoom wala iyaatu billah loolu ëpp naa xalaat ci borom bi jalla waala jalla waala waxuma laak nga di ko ci fas kon suñ borom jalla waala nekkul fépp ak yàlla mi ngi nekk ci kaw buñ waxee ne yàlla mi ngi ci kaw mi ngi ci kaw mi ngi ci asamaan loolu lañ ci jublu mooy ma nga ca kaw moom suñu borom jalla wa ala ci jëmmam waaye nag lan moo nekk fépp mooy xam-xamam alam tara anna allaha ya'lamu ma fi samawati wa ma fi al-ard ma yakunu min najwa thalathatin illa huwa rabi'uhum ma yakunu min najwa thalathatin illa huwa rabi'uhum wala khamsatin illa huwa sadisuhum wala adna min dhalika wala akthara illa huwa ma'ahum aynama kanu summa yunabbi'uhum bimaa amilu yawma alqiyaama inna allaha bi kulli shay'in alim nee na suñu boroom xam na mbooleem lu nekk ci asamaan ak suuf nee na amut ñeen ñoo xamee ne ñett yuy yuy déewante taxaw di waxtaan wala ñuy déelante di def loo xam ne daal ñoom dong ñoo ko xam lu dul ne suñu boroom moo leen ñeenteel amul juróom yuy def loolu lu suñ suñu boroom moo leen juróom benneel Eh, la gën a tuuti ci yooye mu tudd ak ya gën a bari yim ci mën a doon ci ab lim suñ boroom mooy mottali lim ba ca ca tege ci ab lim bu doon ñaar la benn yàlla moo leen di mottali bu doon ñaar la yàlla moo leen di mottali bu juróom-ñaar la jëm kaw itam yàlla moo leen di mottali mu ne yàlla xam ne lépp fuñ mën a nekk yàlla dana leen xibaare lañ daan def yawmal qiyaam yàlla xam ne lépp nga xam ne kon laaya ji ci njëlbeenam ya'lamu la ko yàlla ubbee in alam tara anna allaha ya'lamu yàlla dana xam tëje ko itam li nga xam ne moo di inna allaha bi kulli shay'in alim yàlla xam na lépp kon loolu lam lay jàngal mooy lan wax ji mi wax naan ñett yu toog yu wéet yàlla leen ñeenteel loolu lim ci jublu mooy ci xam-xamam parce que laay ji ci xam la ko ubbee ci xam la ko tëjee kon loolu jar a bàyyi xel la ñett yu toog ak di di déewante xamee ne fa nekk ke nekku fa di déewante wala juróom wala juróom-benn wala sax lu gën a néew ñett wala mel ni ñaar walla benn wala lu gën a bari sax juróom juróom-benn lu mel ni juróom-ñaar jëm kaw lu mu ci mën a doon lim buñ mën a nekk suñ borom moo ngi ànd ak ñoom ci xam di xam liñ nekk. moo tax Ibnu Abdul Barr di nettali ci at-Tamhiid li fi mooy suñu borom jalla wa ala maa nga ca kaw ci jëmmam waaye mi ngi fépp yàlla maa nga ca kaw ci jëmmam. nga ci kaw ci jëmmam waaye mi ngi fépp ci xam-xamam waaye kenn du waxu ne mukk yàlla ngi fépp ci jëmmam wala ayaazu billah wax gi ñuy wax ne mi ngi ci asamaan loola yaani a amintu man fi sama ndax am ngeen kóolute nekk ci asamaan loolu fi jublu mooy ala fii googu ala lañ fi jublu parce que même sax bu te bu fekkoon day tekki day tekki fii koo xam ne jubluwuñ ci ci boppam la muy tekki mooy ak yëkkatiku waaye waxuñ ne mukk asamaan si nga xam ne dafa am ay dénd eh, moo eh, ëmb suñu borom jalla wa ala loolu xel-xalaatu nit di ko jàpp ci suñu borom jalla wa ala kon lañ di bëgg a wax foofu rek mooy yàlla mi ngi ci kaw asamaan ndax firawna ba muy tëkku ñi nga xam ne ñoo di eh, njabarkat yooyu doon ko njabaral ginnaaw bi ñu jébbalu lan la wax fala uqatti'anna aydiyakum wa arjulakum min xilaaf wala usallibannakum fi judu'i naxl nee na danaa dagg danaa dagg seeni yoxo ak seeni tànk ci jàllawle waaye danaa leen daaj fi judu'i naxli kooku li mu jublu mooy ala judu'i naxli parce que tàndarma moom dattu tàndarma garabu tàndarma kenn du du leen dugal ci biir di leen fa daaj waaye ci kaw la leen di daaj waaye fii googu suñu borom utiliser da jàngal dafa am maana ijazi bu ci nekk mooy la muy tekki mooy firawna ni mu leen di daaje dafay doon daajin wu metti woo xam ne la nam leen di mbugale ak fa muy daaj dafay doon loo xam ne day dugg ba ci biir seen yaram ya wal iyaazu billah kon da leen mi daaj ci kaw daaj tàndarma ji waaye daaj leen ay daajin yoo xamee ne yëf yi day dugg ci seen biir xar karam yaram yi wal iyaaz billah kon foofu dalay jàngal ci ne suñ borom jalla wa ala ci jublu mooy yàlla mi ngi ci kaw ci kaw ci kaw yàllaa ngi ci kaw loolu kawe jëmm lañ ci lañ ci jublu kawe googu kon sifa la ci moom jalla waala ala wax gi ñuy wax ne suñu borom jalla wa ala kon lan moo tax ñu ne kon mi ngi ci kaw te suñu borom tabaaraka wa taala nee na wa huwa ma'akum aynama kuntum yàllaa ngi ànd ak yéen foo mën a nekk. am nañ ji tegtaloo di wax ne kon yàlla ngi fépp loolu xëy na saxiix du lu wér comme niñ ko waxee woon rek ci laaya ji mu njëkkoon wax ci ne yàlla xam-xamam lu ci jublu parce que àndug yàlla jëmmi ànd rek wax mbir ñu ne dafa ànd ak mbir loolu tekkiwul ci ne ñoom ñaar dañuy dox di dem xam ngeen ne ñi nga xam dañuy tukki ñu ko Cheikhul Islam Taymiyya waxe naan nahnu namshi nusaafir wal qamaru ma'ana ñi ngi tukki di dox di dem te weer wi mi ngi ànd ak ñun est-ce que weer wi dafa wàtt di wàcc di dox comme ñoom déedéet li muy tekki mooy ci guddi lañ ànd lañ nekk di tukki weer wi di leen leeral ñu xam fañ jëm loolu defe naa ne lu leer naññi la beneen bi itam ci nga xam ne mi ngi lay woo ci sa appareil yónnee la missage lay wax man maa yi kan moo ànd ak man ndax kooku daa nekk yow fi nga toog déedéet jara bàyyi xel la ànd ak yi mel na itam kii tukki nga ne ko man maa ngi ànd ak samay ñaan te kiiwut ki ne day dox ànd ak yow waaye mi ngi lay ñaanal kon suñu borom jalla wa ala bu ne maa ngi ànd ak yéen loolu te kiiwut ki ne ci jëmm la eh, day ànd ak bu ñuy dox sax muy dox wal iyaazu loolu nag ëpp na nit di ko xalaat ci côté suñu borom jalla wa ak beneen bi mooy jëmmi ànd yàlla ànd ay jaamam ñaari xaaj la am na lu ñu tuddee almaiyatul amma am na lu ñu tuddee almaiyatul xaasa ak ànd goo xamee ne dafa généralisé tam mooy yàlla ànd gi ànd ak ñëpp ci xam la nekk la nekk ca ñoom ci di saytu seen mbir di dégg di gis la nekk not leen nga xamee ne kenn ku nekk doo génn ci la yàlla bëgg ci yow yéefar yaa jullit naa ci yem kenn mënta génn li yàlla nammu ci ñoom kooku mooy ànd goo xam ne dafa matale ñëpp am na lu ñu tuddee almaiyatul xaasa mooy ànd goo xam ne ànd gu jagoo la rek te mooy ànd ak ñi ànd ak ñi ko ñi ko gëm ci dëgër leen fii ci àdduna ci jàppale leen ci sàmm leen ci tënk leen ci aw yoonam eh, nga ñaan leen ci seen kawi noonu bu àjjana bu yomal qiyaama tàbbali àjjana googu ànd goo xam ne ànduk nusra la mooy ma'iyatu ta ma'iyatu wan nusra bu dee bëreeg moom moom ma'iyatul ghalabati wal ihaata not gim leen not ak peg gim peg seeni mbir nga xam ne kenn mënta génn li yàlla bëgg li yàlla na mu ci yow bu dee bii moom mooy maiyatu at-ta'yid wal ghalabati wan nusra maanaam maiyatu at-ta'yid wan nusra ànduk dëgëral ak ànduk ndimbal lañ fi jublu waaye kenn jubluwu ci li ñuy tuddee mooy ànduk jëmm ko al maiya al aama la kon al maiya la kon tekkiwut mukk al maiya al hissiya comme ni ko ñenn ñi waxe kon kawe kenn jubliwu ci yemoo gim yemoo ci kaw arash loolu melakaanu jëfam la waaye jëmmi suñ borom moom kawe gim kawe loolu melakaanu jëmmam la sifatul ulu sifatun zaatiyatun saabitatun lahu jalla wa ala wala saabitatun anhu jalla wa ala kawe moom kooku melakaan la fi jëmmi yàlla waaye nag yamoo gim yemoo ci kaw arash nag loolu lañ wax ne melakaan la ci jëfi suñ borom jalla wa yàlla loolu ay jëfam la yamoo gi mu yamoo ci kaw arash loolu jëfi suñu borom la jalla wa ala moo ko soob mu yamoo ci kaw arash jalla wa ala yamoo gi nag dafa sax ci alquran sax ci sunna comme niñ ko waxee juróom-ñaari aaya suñu borom tabaraka wa taala wax na ci ne yàlla yamoo na ci kaw arash demal ci suuratu yunus borom bi nee na in suuratu al sax lay tàmbalee borom bi ne inna rabbakum allahu alladi xalaqa alsamawati wal arda fi sittati ayaamin thumma stawa ala al arsh lii kee defe naa melu leer la suñ boroom mooy ki bind asamaana suuf ginnaaw bi mu yemoo ci kaw arsh mooy bind asamaana suuf juróom benn fan ginnaaw bi mu yemoo ci kaw arsh yemoo ci kaw arsh lii defe naa ne mbokk jullit lu leer la demal ci suuratu yunus borom bi nee na inna rabbakum allahu alladi xalaqa samaawaati wal arda fi sittati ayyaamin thumma stawaa alal arsh seen borom seen borom mooy yàlla mi nga xam ne moo bind asamaan suuf juróom benn fan ginnaaw bi mu yemoo ci kaw arsh li defe naa ne li gën a leer ci laaya di ca la bokk nga demal ci suuratu Ra'd lu borom bi tabaaraka wa ta'aala wax borom bi nee na allahu alladi xalaqa samaawaati bi ghayri amadin tarawnaha thumma stawaa alal arsh yàlla mooy ki yëkkati di tabax asamaan ci lu dul benn kenn boo leen di gis kenn du xool asamaan ba ci gis lu ko téye poto déedéet ginaaw bi mu yemoo ci kaw bu ñett ñeenteel bi borom bi tabaaraka wa da koo xibaare moom xibaar bu gën a jéggi day yépp sax xibaar la waaye rawatina bi borom bi nee na arrahmaanu ala akbar ki nga xam ne moo di yërëmaa kon bi ku daa yemoo ci kaw arsh lii de yi gën a leer ci laayaa di ci bokk kenn mënu ko weddi kenn mënu ko weddi mbokk jullit yaramaakoon bi yemoon na ci kaw arash muy ñeent waaye dama sax ci suratul furqaan muy juróom alladi xalaqa alsamawati wal arda wa ma baynahuma fi sittati ayaamin thumma istawaa ala al arshi arrahman muy juróom ki bind asmaana suuf ginnaaw bi mu yemoo ci kaw arsh lii de defe naa eh, leer ma nañ ñi juróom benneel bi dina dal ci suuratu sajda demal ci suuratu ci suuratu sajda suuratu sajda borom bi tabaaraka wa taala di ci wax ne mooy ki yemoo ci kaw arsh allahu alladi xalaqa as-samaawaati wal arda wa maa baynahumaa fi sittati ayyaamin summa istawaa alal arsh maa lakum min duunihi min waliyyin wa laa shafii' afalaa tadhakkaruun yàlla bind asamaan suuf ginnaaw bi mu yemoo ca kaw arsh lii de mbokk jullit di lu leer naa ñi la mooy juróom benn demal ci juróom ñaareel bi boo ko demee danga koy fekk ci suuratul Hadiid borom bi tabaaraka wa ta'aala di wax ne mi ngi mi ngi yemoo ci kaw arsh wax ne wa huwa al-awwalu wal-aaxiru waz-zaahiru wal-baatin wa huwa bikulli shay'in aliim huwa alladhii khalaqa as-samaawaati wal-arda fii sittati ayyaamin thumma istawaa 'alal 'arsh yàlla ki bind asamaan suuf juróom benni fan ginnaaw bi mu yemoo ci kaw arash waaye mbokk jullit su fekkoon leneen lay tekki lu yemoo ci kaw juróom-ñaari aayaat yi yëpp danañ bokk ñëw bokk bokkandoo lu ñu wax te benn boo xamee ne dafa juyoog sa morom ñoom ñëpp ñoo bokkandoo lu ñuy wax lépp suñu borom tabaaraka taala dafa wax ne yàlla ki yemoo ci kaw arash kon nan lay firi lu dul loolu dëggantaan la kenn du ko kenn du ko weddi ci suñu borom tabaraka wa taala di wax naan buñ waxee ne yàlla daa yemoo ci kaw arash benn kon daa sukkandiku ci malaayka yi xam ne ñoo yenu arash demee ne kon daa sukkandiku ci ñoom loolu xeyru saxiix du lu wér ndax benn ñu ne dafa yemoo ci kaw arash buñ ne malaayka yi dañoo yenu arash benn dañu yenuwaale suñu borom wala ñu ne yenuwaale wuñ ko bu dee dañoo wax ne dañoo yenn waale suñu borom yenu waale wuñ suñu borom tabaaraka wa taala kon wax gi ñu wax ne yàlla mi ngi yemoo ci kaw arash tekki wut ci ne mukk ñoom malaayika yi yenu arash dañuy yenu waale suñu borom parce que loolu leen la ci waxi as-salafu saalih wala leen la ci waxi borom xam-xam bu ne ñi nga xamee ne dañ malaayika yi yenu arash dañuy yenu waale nekk ci kawam mooy suñu borom tabaaraka wa taala loolu tekki wut ci ne mukk suñu borom tabaaraka wa taala dafa sukkandiku ci ñoom ñoom buñ ko. bu ñu yéen bu wutoon ala Cheikh sunu borom tabaraka wala iyaazu billah comme niñ ko waxee rëng-rëng mën na am mukk bu dee maan fi firi bu njëkk bi mooy ña yanu arash yéen waale wuñ mukk la nga xamee ne si moo di sunu borom tabaraka wa taala ndax laa shakk ci ne dañuy wax ne li nga xam ne moo di eh, maanaam xadd bi tey xadd bi. wala wala wala li nga xamee ne moo di poto yi dafa yanu li nga xamee si nii moo nekk ci kaw moo nekk ci kawam ci ay tabax ndax yanu googu mu yanu loolu day wane waale ci ne dafa yanu waale li nga xamee si nii moo di air beeg asamaan seeg ci aju déedéet buñ poto yi dafa yanu li nekk ci kawam ndax loolu day tekki ci ne dafa yanuwaale air bi ak asamaan seeg yi ci aju bu ne xadd bi ak néeg bi ak li nga xamee ne moo di e, poto yi dafa yanu la nekk la ko féete kaw ndax loolu lay tekki ci ne dafa yanuwaale mboolem kër ya wala dafa yanu waale yi nga xam ne sax bokkut ak tabax yi ko tiim wala tabax bi ko tiim déedéet kon loolu mooy wax njëkk ci wax ñaareel yi ñu ne buñ ne e, maraaka yi yanu aras dañ yanu waale la nekk ca kaw maanaam ñoo yanu aras kon li muy tekki mooy la nekk ca kaw dañ ko yanu mooy suñu borom. waaw yanu googu suñu borom jalla wa ala defal leen pour teeral leen la pour pour maanaam yëkkati leen la waaye tekkiwul ci ne mukk suñu borom jalla wa ala dafa sukkandiku ci ñoom yàlla moo leen jox kàttan guñ mën a yanoo arash bindi leen ñoom seen jëm bopp mi ngi mi ngi mel ne rek jaam bi nga xam ne suñu borom da koo defal tawfiq eh, ilham ko muy ñaan yàlla ba noppi yàlla defal ko loolu lu muy ñaan yi muy def lépp yàlla ko def. yàllaa ko defal tawfiq li muy def lépp yàllaa ko sàkk boog lay wax yàllaa ko defal tawfiq yenkiwal ko muy ñaan ba noppi nangu ak ñaanam kon lépp yàllaa ko ko defal kon malaaka yi itam suñ borom moo leen bind jox leen kàttan ba noppi itam wax leen ñu yenu arash kon la def daanaka du ñoom ñoo koy def suñ borom jalla wa ala moo ko def ba noppi kon loolu tekkiwul mukk ci ne yàlla da leen aajo woo ya aju loolu cheikhul islam mi koy gën a firi fàccee ci bi muy tontu ki ñuy wax ar-Razi ci at-ta'sis tuddee ko naqdu ta'sis naqdu ta'sis ñenn ko tuddee ñenn ñi ko tuddee euh, bayaanu ta'sis al-jahmiyya wa bayaanu talbis al-jahmiyya fi ta'sis bid'ihim al-kalamiyya tontu ci al-imam ar ci weddi googu ñuy weddi ne suñu Boroom tabaaraka wa ta'aala nekkul ca kaw arsh euh, maanaam ilzamaat yooyu muy faral di di faral di indi nga xam ne la shakk ci ne la yaxtamiluha hada al maana yamoo na ci kaw arash la shakk kon loolu lu jar a bàyyi xel la suñ borom jalla wa ala kon mi ngi yemoo ci kaw arash beneen bi mooy malaaka yi yoon arash yawmal qiyaam yawmal qiyaam waaye su fekkee nag yawmal qiyaam suñ borom jalla wa ala da leen di faat nag léegi bu fekkee dañoo ne yàlla ci ñoom la sukkandiku woon ndax bu leen faatee dana tax nguuram wala arasham daal di rëng déedéet loolu xëyru saxiix du loo xam ne lu wér la te it sax yàlla musta wax fenn ci ne ña yanu arash dañ ko yanu waale loolu yàlla musu ko wax daa wax ni rek am na ñu yanu arash loolu la yàlla wax jalla wa ala kon yàlla yemoon na ci kaw arash la shakka ci ne loolu amu ci lenn luy wane nuroo la yàlla ak mbindeef kon loolu sunu borom jalla wa ala moo ko saxal jaam bi da ko war a saxalal sunu borom tabaraka wa taala arash nag mooy mindeef mi nga ëpp ci li yàlla bind jalla waala mindeef mi ëpp ci li yàlla bind gën caa màgg gën caa kawe moo di arash amul lenn lu ko féete kaw lu a bàyyi xel la am na ñuy wax nag ab téere mais sifa ma lañ bëgg a wax rek mooy jëmmi mindeef mi féete kaw ñëpp moo di arash tedd gum tedd sax moo tax malaaka ña gën a jege yàlla ña gën a sori ña gën a féete kaw ci àjjana ñooñu seen xadd dafay doon lan lan mooy nekk seen préférence arsh lay doon saqfuha arshur rahman mooy jannatul firdawsi kon mbindeef mu tedd mu màgg moomu nga xam ne la chakk ci ne li gën a tedd ci li yàlla bind ci ay mbindeefam yii nii ci la bokk wala moom la sax su boobaa buñ ne yàlla mi ngi yemoo ci kaw arsham yàlla melal ko muy màgg wa huwa rabbul arshil azim la yàlla wax mooy borom arsh gu màgg ci yàlla melal ko ak màgg nga xam ne lenn taq-taq nekku ci lenn euh, sikk wala lenn ayib nekku ci ni ko yàlla waxee kon kooku bu ne yàlla bu ne yemoon na ci kaw arash julli bi da ko war a gëm gëmin wu leer nañ ñi nag yàlla yemoon na ci kaw dana tekki yemoo dana tekki ñeenti signification yoo xam ne as-salafu saalih ñoo ko indi bokk na ca yemoon na ci kaw arash dana tekki yékkatiku na ci kaw dana tekki itam kawe na ci kaw arash dana tekki itam yéeg na ci kaw arash dana tekki itam sax na ci kaw arash mooy yemb wala temb toog nag am na ñu koy wax pour bëgg a ki nga xamee ne xamul baat yooyu mais ku toog moom yàlla waxu ko la waaye dañ koy firil dañ koy wax pour bëgg mën a firil ki nga xamee ne mënut a yëg mënut a dégg ak yamoo mi ngi mel ne rek buñ ne waa ji yor daaba ji dafa yamoo ci kaw daaba ji nga naan lu yemoo mooy sax na ci kawam toog na ba am li nga xam ne moo di équilibre am stabilité loolu tekkiwul mukk ci ne nag dañoo bëgg a wax saxalal yàlla ak toogam ci kaw arsh donte nag ak toog kenn du ko dàq kenn du ko dàq ni ko Cheikhul Islam Taymiyya waxe waaye nag texte yi indiwu ko loolu lu jar a bàyyi xel la moo tax al-allaamatu Ibnul Qayyim ci al-Kaafiyatu ash-Shaafiyya muy wax ne wa lahum ibaaratun alayha arba'u qad hassalat lilfarisi taani wa hiya istaqarra wa qad ala wa kadhalika irtafa'a alladhi ma fihi min nukrani wa kadhaka qad sa'ada alladhi huwa rabi'un wa abu ubaydata sahibu ash-shaybani yaxtaaru hadha al-qawla fi tafsirihi adra min al-jahmiyyi bil-qur'ani lii defe naa melu leer la nee na as-salafu saalih baa di ñi tekkee istawa ñeent la yëkkatiku na kawe na wala sax na kawe na yëkkatiku na ak yéeg na nee na ñooña bokk na ci ñi nga ñettaan loolu yéeg na Abu Ubayda te mooy Shayba mooy borom àndandoo Shaybaani ne loolu la tànn nee na kooku moo gën a xam ki nga xam ne moo di al Jahmi te mooy Jahmi yani Jahm ibn ak ku jaar ci aw yoonam kon mbokk yi istiwaa'ullahi fawqa arshi aw ala arshi loolu saabita dafa doon loo dafa ne lu sax la kenn mënu ko weddi di ko firee leneen comme ni ko ñenn ñi firee moo tax alimaam Maalik rahmatullahi alayhi ba ko waajalaaje ne ko yàlla da yemoo ci kaw arsh nu mu ko wax ñu ne ko al istiwaa'u ghayru ma'luum wal kayfu anhu ghayru yaani al istiwaa'u ghayru majhuul boog lay wax wal kayfu anhu ghayru ma'lum was-su'aalu anhu bid'a al-allaama ibnu Qudaama Muwaffaqud-Diin indi ko ci Lum'atul I'tiqaad nee na ko yàlla yamoo gim yamoo ci kaw arsh yamoo li muy tekki ci làkku arab lu ñu xam la te ni ma ko firee woon léegi ñeenti signification yooyu yéeg na kawe na sax na ak yëkkatiku na kon li muy tekki ci lakk arab lu ñu xam la. waaye nag ni ko yàlla melakaa mais loolu xamisu ko te laaj ko itam bidaa bidaa la parce que asrafu saalih da wuñ ko laaj kon imaam Malik su fekkoon day bàyyi rek baat bi day bàyyee baat bi suñu borom yàlla ak signification bi du ko firi du ko def dara lan moo tax mu naan la muy tekki nekkul lu ñu réeree ci làkku arab kon ñooy wax ne as-salafu saalih firi gi ñuy firi signification loolu mazhabul xanaabila la comme niñ koy waxee loolu xëyru saxiix du lu danaa ci gën a xóotal bu suba ak jàmm incha allah ak seen signification yooyu ñuy jox istawa al arsh mu loo xam ne dara wéru ci al allaamatul qayyim di ko di ko di ko junju naan nuunul yahudi walaamu jahmiyin huma fi waxyi rabbil arshi mustawiyaani wala zaidataani danañ ci ñëw bu suba ak jàmm kon foofu lañ yeman di ñaan yàlla mu defal ñu tawfiq wa sallallahu wa sallama ala nabiyyina muhammadin wa alihi wa sahbihi ajmain محمد رسول الله عليه صلاة الله إن أسأت فاحملوني أو أخطأت فاعذروني إن أسأت فاحملوني أو أخطأت فاعذروني يفنى ما في هذا الكون ولا يبقى إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله عليه صلاة الله لا إله إلا لا إله إلا الله محمد رسول الله عليه الصلاة والسلام